an-Nawawiyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani ba'da salaas ba'da salaasimiya baabu tahriimi an-niyaahati alal mayyiti wa latmil xaddi wa shaqil jaybi wa natfi sha'ri wa halqihi wa du'aa'i bil wa thubuur waaw <laughs> Allahu akbar <laughs> <laughs> kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna chapitre trois cent un xadis biñ ci mujj woon gis moo ne woon xadis mille six cent cinquante six mu ne woon waan Masruq radiyallahu rahimahullah annahu qaala daxalnaa alaa Abdillahi ibni Mas'uud radiyallahu anhu fa qaala yaa ayyuha nnaas man alima shay'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul allahu a'lam ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna ba léegi ci suñu téere bii di kitaab al umuur al manhiyyi anhaa téere bii nga xam ne day tudd. Euh, mbir yi nga xam ne dañ koo aaye waaw dañ koo tere ah euh. loolu la muy chapitre trois cent deux asani ba'da thalath miya wala sani wa thalatha miya euh, mooy trois cent deux baabu buntu tahrimi xaraamal gu ñu xaraamal an niyaaxatu mooy ak yuuxu ba xam ne moom la aji faatu la ji di yuuxu waaw waaw di yuuxu ca kaw waaw di woote al wayloog sa buur ko waxe ne <laughs> waaw mooy di yuuxu ne da ngay tudd ngëneelu ki génn àddina te en général arab yi ñoom lañ doon tudd ay yenn ñi ñu bon lañ doon def mais ñoom dañu jàpp nañ nguuru la ndax conférence ya tooj ay nit ah ñuy jooy ne waajooju génn na àddina waay waay waay sama asamaan ak suuf dem na waay ka doon dundal picc ya asamaan sa tey dundal jën ya ca suuf ca biir géej ah yow mi nga xam ne yaay sama wóoru waay waay yàqu naa yi moo yooyu quoi <laughs> nag di xaram buntu bii da ko samp ngir wane ne ci toolu nit ñu baax ñi nag radiyallahu anhu seen ci bokk na ci li nga xam ne moom ku fa ne doo mel nii dañ la koy xaraamal mooy lii walat mil xudud boole ci nag di mecc lex yi tël mais parce que da ngaa deele waaw tëb dal duur tël bay mbéc yuuxu waay dee naa waay fu ma jëm waay waay yàqu naa rek tël tël wa jay bi ak xotti seen <laughs> mbubbu dënn yi seen poosu dënn yi ak seen yére yi waaw di xotti seen yére parce que yow eh, voilà dangaa nàngam nàngam Allahu akbar waaw ngay xotti parce que da ngaa am naqar wanat fi shaari di buddi karaw yi waaw di buddi karaw li parce que nekk koo xamante ne nii di buddi oh <laughs> waaw di buddi karaw gi waaw ndax musiba nee nga moo la dal ndax nee na ndax nee na musiba moo la dal waxal xalqihi ak nga gis di wat bopp bi park que am musiba waaw wat waaw faatu gii leen dal moom ngeen leen ngeen ngeen ngeen ngeen ñu wax sa bopp bi en tant que jigéen wala yooyu di wane ne sax naqar waaw nga ne mais attends mais yow keroog waxoo woon na ci <laughs> hadith bi fi gisoon Abdallah ibn Jaafar radiyallahu anhu euh, bi ñuy wax ci wàllu bunt bi doon wax ci wàllu qaza ak possibilité euh, tere guñ tere di wat benn boor di bàyyi benn boor ak possibilité bi nga xamante ne nii mooy possibilité ñu wat kii quoi wat ndel fondong bam bam bam bam bam bam sëkk waaw waaw boobu waxoo hadis bu mujj boobu muy bu saydna abdallah abdurrahman ibn abdallah ibn anhuma waxul ne leen saasam da watoon mooy avant dernier bi quoi après saydna ali mu ngi ci woon hadis mille six après mu woo alxalaq fa amarahu fa xalaqa ru'usana woowu loon watkat bi moom yeneen sa salaam mu wat bopp ñoom Seydina Abdallah ibn Jaafar ibn Muhammad ibn Jaafar radiyallahu anil jami' ñu ne la waaw mais loolu est ngir musiba jee taxoon noonu du ngir musiba ji ndax toog na ñetti fan bàyyi leen mu am xala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Jaafarin salaasan Abdallah tamit xam ne musiba jamonoy musiba yooyu seen yaay di leen toppatoo li nga demee saa ba mu njëkkee ñëw seen kër daa fekk mooñ na li mu war a mooñ toppatoo ay goneem daal leen sang daal di leen defar seen karaw yi di wóolu leen def leen lépp yeneen saa salaam ñëw ne wool ma sama doomu mbokk yi ñu ñëw mu leen di fóon ba pare di jooy sayyidatu Asma di soxnaa sayyidina Jaafar bint Umays radiyallahu anhuma ne ah yeneen saa salaam loo waaw loolu jooy xanaa dalaa dëkkal da ngaa amee nouvelle xabaar ci Jaafar ñam àndaloon yeneen saa salaam ne waaw aussi bu dañ leen a faat tey rek nee na mu tëb rek daw di yuuxu ànd ak jigéen ñi ñu yuuxu yeneen saa salaam bàyyi leen ba ñetti fan mu ñëw loolu mooy du ñoom ñoo watu ak yooyu yeneen saa salaam moo ñëw wat xale yële parce que tamit bokk na ci xikma yi tax mu def ko mooy xale yi seen yaay di leen toppatooti ak musibaam gii ko dal. di toppatoo seen karaw yeeg yooyu hygiène seen hygiène day jafe bu boobaa nag mu wat leen benn yoon nga xam ne léegi da lay buy ñëwee ba manul da leen di sang rek waaye nekk fi di diw seen bopp yeeg di ko toppatoo ko peñe yooyu du ko ci fekk loolu it ci xikma yi la euh, nekkoon foofu naa tudduñu ko woon allahu taala alam am na lenn ci borom xam-xam yu koy souligner kon lii mu ne kon kon loolu leer na kon mooy bokkul ak lii ah lii mooy ndax musiba gi ngay watu ngir wone ne yow da ngaa am musiba quoi nga del ko ndogu waaw taxaw ne da ngaa am musiba <laughs> wa halqi wa du'a waaye di woote bil wayli waaye toskare naay waay waay alku nañooy waay waay ñun suñu dund lu muy jariñate waay toskare ñeel nañu was hubuur waay <laughs> al waylu was hubuur dañoo niroo <laughs> waaw mooy woote li nga xamante ne mi mooy wayloon was hubuur waaw laa tadool yow ma subura wahida yaa ngi koy dégg ci alquran waaw borom bi wax ne yéeféri keroog buñ duggee dañuy woowe ak toskare ci seen kaw ñun de yàqu nañu ba faw ñun ñooñu nag wax nañ dëgg ñoom yàqu nañu waaw waaw ñoom moom yàqu nañ borom bi nag ne leen nag déet déet déet déet déet ba benn kas ban <laughs> waaw wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'aw hunalika subura waaw borom bi nag aji wax ja di wax ne leen laa tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katira waaw yéen safara <laughs> mu ne nit ñi bu ñu leen fa sànnee ca biir a'adana allahu min an-naar da ngay dégg ci bërëb bu xat lañ leen di sànn ndax safara dafa xat waaw dafa xat te bokk na ci mbugal mooy nga dëkk mooy dëkkuwaay bu xat bu xat loolu mbugalu àddina la rek ko xatuma la alaaxira saay mooy dëkkuwaay bu xat ba pare yow li nga soxla ëpp loolu ci espace comme prison boo xam ne daa nekk gaa yi ab sept mètres carrés lañ jël mbankaan fa fukki nit ak juróom <laughs> ñu fay bokk gis nga di ñuy kii loolu rek façon buggal la léegi nag waxatuma laa foo xam ne li fay tàkk ak seddaay boobu buy reyee boo xam ne daa nekk moom bu doon àddina da lay rey mais fee moom amul dee borom bi nag mooy fa lañ leen di sànni makaanam dayiqan muqarranin ñu tega ñoo dañ leen di yeewu ñu ne ngomb waaw entassé wu léegi nag daaw hunaalika subura fa la nekk nag di woote nag subur waaw di woote wayloog subura <laughs> waaye waaye toskare ñoom moom moom moom ñooy ñii nag ñoom daa dëggu ci ñoom ñoom mooy toskare gi moom day wàcc ci seen kaw wal iyaazu billah a'aadana allahu Ah, min al xizlaani quoi waaw ñoom moom day dugg ci ñoom moom borom bi nag ne leen déet benn fan wala ay <laughs> wax ja di wax ak waxal borom bi tabaaraka wa taala ne leen déet yéen kay benn benn kay doy déedéet bu leen fi woote benn subuura non laa tad'u al yawma subuura waahida waaw mooy ak alkande rek ay way alku nañooy mooy subuur <laughs> waaw moo tax Ibn Abbas ne mooy way la rek waaw <laughs> mooy toskare waaye ñun toskare nañ waaw <laughs> waaw Allahu akbar waa subura la gaay di yuux waaw mu ne bu leen woo ci seen kaw benn kese non benn non yéen lu bari seenuk alkande moom ëpp na benn non li leen dal ci alkande boo xam ne daa iman dappet la du deñ du sax a yéen nga xam ne azab day nekk moom loo xam ne lisama day day takkoog yéen kon kay bu leen woote benn mooy loolu foofu lu jóge bil wayli wa kon bunt bi yooyu yëpp lay xaraamal di yuuxu waaw di tudd nee na maxaasinul mayit ki nga xam ne moo génn àddina lu baaxam ay nàngam di exagérer nag waaw lu rek dañuy def ay ay ay témoignage yu baax non dañuy exagérer wala ñuy tudd ci woon loo xam ne ndax waaw loolu la doon def mais lu baaxul la waaw waaw ay guerrier bi dem naay waaw te yow la nga ko naan guerrier bi yépp ci tooñ la ko tegoon waaw waaw loolu xaraamal guñ ko xaraamal ci ki faatu koy ko yuuxu di mbéj sa lex yi di dagg seen seen yére yi xam nga taay poche yi lu bari dañ ko def ci dënn bi ah. <laughs> mais di xotti yére yi di buddi karaw yi di leen wat ak di woote waay toskare naa alwayloog sa boor bi nag moom la imaam da ko samp ngir nii bon buntu bi nii imaam daal di woon na koy digle non non kii dige <laughs> waaw nee woon na buntu bii moom mu ngi ñëw ci kanam quoi euh, boo fàttale ko yaa vay bi nga xamante ne ci lañuy gis euh, chapitre euh, kii euh, mooy cent trente cent cinquante trois baabu jawaazil bukaa'i ala al mayyit bi ghayri nadbin wala lii mooy mottali buntu boobu buntu bi ñu gisoon muy chapitre cent cinquante trois possibilité jooy koo xam dafa génn àddina l'islam terewul jooy moo tax yonent saa la waxoon ko ñoom sa ñoom kii ñoom Seydina Abdallah Abdurrahman ibn Awf waaw mooy radiyallahu anhu mooy du jooy la tere mais yuuxu ya ngay ànd ak ak wax yu ñaaw ya ngay wax ak tamit ya nga xam ne jàpp nga ne lu rafet la du fa waxal waa ji te muy lu yées loolu l'islam tere moo tax baabu jawaazil bukaa alal mayit possible bi ghayri nadbin loo xam ne di exagérer ci tudd ngay tudd nee ay ay jaloore nag wala niyaaxata tamit mu bañ am ay yaxaw ci yuuxoo léegi imaamu Nawawi foofu waxoon na ne am man niyaaxatu fa xaram noonu la ko béewoon kantaa yuuxu moom ah loolu moom dafa xaram wa sayati fiha baabul te dinaa ci indi benn téere fii kitaab yi an-nahy mooy mooy kitaabul umuuril manhiy anha mooy téere tere ya nga yooyu téere bay wax ya nga xam nañ koo aay ci sharia insha allahu taala ndeem soob na yàlla mi nga xamante ne moo kawe te yéegul di suñu borom kon lii nag ah, ah, ah, ah moom bunt bii la doon jundu mais dina indi téere boo xam ne ki bunt boo xam ne ci téere boobu kitaabul umurul manhi anha bunt boo xamante ne day wan ne lool dafa xaram an niyaaha ak yooyu kon nag mu ngi nii hmm? kon du ñoo ko gisadoo kon imaam lam ñu digoon boobu yàggoon na de ah, borom bi tabaaraka wa taala def na ñu ñu comme quoi ah, ma sha Allah borom bi tabaaraka ah. mu ngi noonee léegi fii al imaam rahimahullah an-Nawawi rahmatun wasi'a indiwu fi ay aaya waaw indiwu fi ay aaya nag li nga xamante ne nii moom la def mooy ay xadis kese la fi mu indi fi xadis bi nga xam ne mooy bu njëkk bi ñuy gis mille six cent cinquante sept ba xadis mille six cent euh, mille six cent soixante sept ñu ñaata xadis onze hadis onze hadis la def ci bunt bi voilà ndax bu ci nekk inclus la mille six cent cinquante da nga koy boole ci lim bi mille six cent soixante sept koy boole ci lim bi voilà muy onze hadis léegi imam di tàmbali bon yii nag euh, par exemple hadis bi bu njëkk bi bu dee côté bi wax tere guñ tere jooy ki nga xam ne daa génn àddina moom bu ñu ko gisee daanaka yeneen yi nga xam ne ndax imaam taj dégalawu dajalewul xadiis yi nga xam ne ñoom ñooy wax lii kese dem indi ko ci bunt bi par exemple xadiis yi na Umar ibn al-Khattab lay njëkke radiyallahu anhu mais mu xadiis mille six cent cinquante mais après indi na xadiis mille six cent soixante par exemple bu Sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu di wax laa même chose loolu par exemple bu ko dajale woon bu doon dañu dajaloo ñoom lañ doon boole mais mooy bu ñu defee masala yi ci hadith Seydina Omar bi radiyallahu anhu bépp masala bu jëm buy wane ne eh, ki nga xamante ne nii dafa génn àddina dañ koy mbugal ci xabroom lañ koy jooy mais bu Seydina al-Mughira ibn Shu'ba bi day leeral leneen kenn mbir mi du xabroom kese voilà loolu mooy yawmal qiyaama tamit mooy dañuy jokkale mbugalum xabru rek mbugalu yawmal qiyaama parce que xabru mooy barsax fii mu ne ñi faatu ñëpp kenn dematu fi demagu fi yawmal qiyaama parce que waaw moo tax borom bi ne seen diggante daa nekk barzaxun ilaa yu yub'athun waaw daa nekk loo xam ne ab dig digle la l'isme mooy nekk diggante nit ñi nga xam ne ñoo jóge fii ci dund ji te dundatuñ fii demuñ àllaaxira euh, directement non kenn demu fi àllaaxira directement nekk na seen diggante barzaxun waaw euh, euh, li nga xam ne mooy barzax waaw li nga xamante ne nii mooy dig digle seen diggante ba yawmal qiyaam waaw gaa yi ku fi faatu kenn na fi demagul waaw wa min waraihim barza barzaxun ila yawmi yub'athun waaw léegi nag après mu ne fa idaa nufixa fi suur loolu di après euh, étape boobu nga xam na nit ki li borom bi ne woon la na tabaxan an tabax waat naa ne di ngeen yéeg jaar ci euh, mooy tabaxan an mooy étape par étape étape par étape étape u yow laata ngay ñëw ci kaw suuf am nga yaa ngi woon ci xam-xamu yàlla waaw bi nga ñëwee fii jaar ngay étape yoo xamante ne bi ngay nekk euh, embryon bi ngay nekk ci biir nay mooy bi nga xam ne moom la nu ibn Mas'ud bañ gisoon fii radiyallahu anhu inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arba'ina yawmin nutfa yow euh, arba'ina yawman nutfa muy xadis boobu nga xam yeneen saa saa noonu nit kenn ci yéen ñuy dajale ak dund ak ak bindam ci biiru yaayam quarante fan ñeent fukki fan yoo xamante ne nii mooy toq man yu lay doon mooy bu yaayam ak bu ndayam bu baayam ak bu ndayam voilà après ba quarante yi ba cent yi après ñu daal di ci rox euh, wal li nga xam ne mooy ruux après ñu yónni malaaka bi mu bind bi kat bi yi ak yooyu ak wërsëgam ak Euh, ajalam kañ la fi ki euh, ndax dina bokk saqiyun aw shaqi shaqiyun aw sa'id day texe wala day texee di euh, yu mel noonu hmm, ak risque yi ak wërsëgam yooyu loolu benn étape la xam nga yooyu la waaw ba ni muy génn ci biiru ndeyam lay mature wala bokk mu ah mu def prématuré bébé prématuré bu génnee nekk gone yi nekk gone ci kaw suuf nekk liir nga xam ne lépp dañ ko koy defal lool benn étape la voilà nga xam ne day am yoo xamante ne yu muy xam la ak làkk boo xam ne moom lay wax boo xamante ne du ñëpp comprendre bébé bi ni muy waxee ak yooyu te pour pourtant ak wax la boo xam ne langue originale la boo xamante ne nii moom lay waxe voilà ba pare bu jógee foofu mu jàll beneen étape mooy bu génnee étape boobu mooy làng boobu ci boppam da koy da koy rëcc waaw da koy rëcc lu dul ko ci yàlla suubaat <laughs> waaw da koy rëcc waaw mu commencé di miin société bi mu nekk ni nga xam ne noonu la ñuy dundee noonu la ñuy waxee noonu lañuy ñuy kiiwee mu commencé di jàng di di di di répéter seen mots yi ñuy wax waaw di commencé di wax ay bu dee ñoo xam ne papa la ñuy wax papa waaw ma ma yu mel noon ak di fortaatu ay mots ba ni nga xam ne noonu lay kiiwee loolu benn étape la waaw di jàng ram waaw di raam manula raam sax bu kiiwee rek toogaat ñu naan ko da ngaa yembare nag essayel eh, ay kay waaw toog fële wan la benn kii na la ñëwal yooyu yëpp étape la après boo jógee fa étape bu jàng dox loxo yi léeg-léeg ñu bàyyi la nga xaw a daw ah ñëw yëkkati la daal di lay récompenser ah voilà t'as réussi ah yow kay yu loolu étape la nga tarkabunna tabaqan an tabaq après jàll noonu boo paree foofu hein nga commencé manal sa bopp di dox di daw di def lépp voilà ah après société bi bon sa waajur yeeg société bi prendre la charge di toppatoo di fexe tamit di la melloo fa abawaahu yi aksi ñoom ñi nga xam ne loolu lañ jàpp ne moo ak mbaax ñu la ciy fexe yar <laughs> voilà ndax ñoom yu hawidaani yi wa yu nasiraani yi aw yu majjisaani yi fa in kaana muslimayni fa muslim <laughs> voilà <laughs> ñooy fexe ñoom la ñu gëm te nekk ca ñuy fexe di ci yar gone gi waaw jàpp na ñu ngi koy yar alors que ñenn ñi moom yaruñ ko dañ koy yàq ndax fitratallahi allati fatara an-nas alayha lañ yàq ci moom waaw waaw def ko ab até fini tabare jàpp ne ñu ngi koy inculquer des valeurs alors que ça c'est des non valeurs là c'est des tous valeurs <laughs> wal iyaazu billah léegi mooy loolu bu jóge foofu après waaw jaar jaar formation bu dee fu ñuy jàngale wala dem defi ay métier yu mel noonu après yu jib ay tabaxaat la ay tabax la ay ay étape la ba li nga xam ne ci lay majeur nag mbir yi nekk nag loo xamante ne léegi day kii ah dañ koy toggu jëf voilà dépassé na cadre xale boo xamante ne inconscient rufi al googu jeex na ci mooma waaw waaw ani sabi hatta ma léegi yow yaxluma nga jeex na waaw léegi kooku bu ko defee mu jàll noonu après noonu lay demee di demee ba ni nga xam ne ci lay faatoo nekk bon bu dee koo xam ne ku yàlla may njaboot la mu am njaboot ku dee ku yàlla mayul njaboot amul njaboot moo xam mari na wala mariwul voilà après ba dundam jeex mu am lu mu fi def après ñu daal koy mu génnaa dina ñu jël ko suuli wala mu faatu geneen faatu boo xam ne koor ba kenn gisu ko yooyu yëpp day am loolu lépp mooy la tartabun na tabaqan an tabaq loolu ay étape par étape la yoo xam nit ki da ciy jaar voilà yooyu noonu euh, nit ki da ciy jaar quoi waaw léegi nag <laughs> waaw léegi loolu ay mbir la nga ñëw boo paree foofu nag boo jógee foofu mooy barzax nga jëm mooy buñ la dencee demoo yowmal xiyaam direct barzax nga nekk waaw léegi nag li yeneen saa saa waxay nekk soit bu nekk rawda min riyaadil janna ñu branché la tiwo sa àjjana ca àjjana mu lay ravitaay fii nga nekk mu nekk benn ci jardin àjjana yi sa bàmmeel neex lool wala rek mu nekk xufratun min xufarin naar wal iyaazu billah am kàmb am pax bu metti te naqaree ce jour ba ci kàmb safara yu yées yi wal iyaazu billah boo ma jógee nag après nag xiyaamati dooru ñëw nag bu ñépp faatoo il faut faatu kenn dootul doxati ci kaw suuf waaw éclipse yaak yi ñu doon gis ci jotaay bee ñu génn yooyu yëpp xew ba lépp jeex ba borom bi dajale nit ñi pang leen ala ardil mahshar ci suuf ba nga xam ne fa la ñuy pang nit ñi fa la leen di dajalee loolu mu nekk beneen étape di yawmal qiyam bésub taxawaay bi waaw lii nag xadiisu sayyidina al-Mughira bi day wane ne affaire bi c'est pas que ci qabru comme li imam xadiisu sayyidina Umar bi di wax kese voilà mais nit ki tamit fa innahu yu'azzabu man niiha alayhi fa innahu ah uh, yu'azzabu bima niiha alayhi yawm al-qiyaama waaw waaw akbar wal iyaazu billah waaw képp koo xam ne jooy nañu dees na la bugal ci li nga xam ne moom lañ la doon jooy yawm al-qiyaama mooy jooy yu ànd ak yuuxu yi lañu xam mais waxuñu jooy nga am naqar ci yi la yàlla teg nga xam ne jaam nga jooy comme yeneen saa sam jooy ak jooyu loolu kenn waxul loolu voilà kon mbir maa ngi noonu kon nag ñu daal di ñëw nag ci li nga xam ne mooy suñu hadis bu njëkk bi insha allahu taala